baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaarii sawaatikum wa riishaa wa libaasu ttaqwa daalika xayr daalika min aayaati llahi lacallahum yaddakkaruun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab ñaar fukki ak juróom benn mu ne yaa bani aadam doomu aadama yi ee yéen sëtu aadama yi alayhi salaatu wassalaam qad anzalnaa dëgg-dëgg wàccal nañ aleykum ci seen kaw wàccal nañ leen defal leen xéewal libaasan ay yére yoo xamante ni nii waari sawaatikum yére yoo yële ci ngeen di mën a muure te mooy muur li nga xam ne mooy seen awra yi warisha warisha am ñu ne mooy li nga xamante ne moom la ñuy taarloo ci ay yére am ñu ne warisha mooy ar rizq mooy li nga xamante ne mooy wërsëg goo xamante ne nii ci ngeen di mën a dundee am ñu ne déedéet mooy lépp rek loo xamante ne nii waaw nit ki da ciy mën suturloo ci yaramam ak li nga xam ne mooy ak dundam loolu lay wax nii waaye nag ñu bari dañ ne mooy li nga xam ne moom la ñuy taarloo ci wàllu ay yére mu ne waaye nag loolu nag lu muy man di mel nag lépp lu mu mën a mel na xam ne mooy yérey bite yii yérey bite yii li muy am am solo am na lu ko ëpp solo de wa libaasu taqwa waaye li nga xamante ne mooy yére nga nga xam ne mooy yére ngëm yàlla daalika loolu la de xayrun loolu moom moo gën fuuf waaw yére ngëm yàlla mooy ragal yàlla di moytu kooku di topp dugalu borom bi tey sori tereem yi loolu danga yéere googale daalika loolee xayrun moo gën de daalika loolee min ayaatillah lii nii mooy yérey biti waaye yérey biir yi di ngëm yàlla ragal borom bi tabaaraka wa taala de min ayaatillah bokk na ci màndargay yàlla yi wane ne moom moo am sañ-sañ kattan ak li nga xam ne man-man boroom sañ-sañ gi kattan bi ak man-man bi laallahum te tamit nekk yi nga xam ne ay màndarga la yu leen war a seen boroom di leen delloo ci moom la bu ko defee yadhakkarun yéen yéen di fàttaliku mooy ñoom doomu aadama yi di fàttaliku moo tax waykatu arab bi ne idil mar'u lam yalbas thiyaaban min at-tuqa taqallaba uryaanan wa in kaana kaasiya wa xayru libaasi almari taatu rabbihi wala xayra fi man kaana lillahi aasiya loolu la nga xamante ne nii ibnul ataahiya loolu la wax ne idil mar'u gis nga nit ki camsil lam idil mar'u lam yalbas bu dee ne solul thiyaaba min at-tuqaa yére yoo xamante ne nii ci ragal yàlla la yére ragal yàlla moolu loolu la taqallaba uryanan kook day jàllarbeku nekk koo xamante ne nii day rafle wa in kaana kaasiya même bu nee na mu ngi soli yére waa ji dafa rafle loolu moo tax ngay gis koo xamante ne nii ku gëmul yàlla moom ragaloo yàlla wala même bu dee jullit nga ragaloo yàlla di def bakkaar yi mag yi di ko def di ko feeñal yow moom de toute façon boo sol woon lu jot lépp yow moom yaa ku solul dara yéena yem ndax jikko yu bon yépp génn nga ko ci biti wa xayru libaasil mar'i te nag li gën ci li nga xam ne mooy yére cam si nit ki taatu rabbihi mooy topp gi nga xam ne moom lay topp boroomam tabaaraka wa ta'aala wala xayra fi man kaana lillahi aasiya amul benn loo xamante ne benn yiiw bu nekk ci koo xamante ne nii moom daa nekk di mooy ki nga xamante ne mooy boroomam tabaaraka wa taala léegi nag bala ñoo jàll ci laaya bii nii mooy laaya yii nii nga xamante ne nii mooy li suñu boroom di wax ne day wàcceel boroom doomu aadama yi defal leen ay yére yoo xam ne moom la ñuy taarloo moom la ñuy nëbba boog li nga xam ne mooy seen awra yi loolu dafa tax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim li ëpp ci ñoom ne wane ne waaye yow lii day wane ne kon li nga xamante ne mooy sitrul awra nekk di suturaal awray doomu aadama bi kooku moom dafa nekk li nga xamante ne nii farata loolu la comme li suñu borom wax am ñeneen ñu ne non non loolu lii wane wu ko dara parce que lii borom bi day wane rek li nga xam ne xéewal yi mu leen defal même bu dee ne mooy wax ju njëkk ñi mooy li gën a dëgër te ne waaw da koy wane kay léegi nag mu des waa léegi waa lan mooy awra voilà ndax gis nañ ci nettali bi bi ñu doon gis ñoom Seydina Adam ak Sayyidatuna Hawa xa salaatu wassalaam loolu mooy awra yi seen pëy yi lañ doon nëbb walla te looloo feeñoon walla kon nag léegi waa awra léegi ñun bu ñuy wax awra lan la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim bi nga xam ne mooy doomu aadama bi jullit bi dafa am nekk waru ngar mooy dafa war ci moom mu daal di koy nëbb ci nitu mooy bëtu nit ñi ba duñu ko gis walla awra jooju mooy ban awra nga xam ne amul droit di ko wuññi di ko wane léegi nag foofu mu am ci boroom xam-xam yi ñoo xamante mel na al imaam at-Tabari rahmatullahi alayhi loolu la wax ñoom ñaar mooy ñoom ak zahiri yi mooy taalibey Daawud yi imaamu Daawud ci boppam ak taalibee mi ñoom al imaam ibn Hazm rahmatullahi alayhi que ne affaire yi lenn la mooy awra daal mooy pëy yi kese loolu kese la ak li nga xamante ne mooy ginnaawu nit ki loolu kese mooy li nga xamante ne nii mooy awra kon nag mu ngi noonu mooy pëyu nit ki ak li nga xam ne mooy mooy daal kanamam ak li nga xam ne mooy gannaawam jeex na li ci des lépp loolu du awra léegi nag loolu benn wax la waaye wax looju ah insha allah ginul lëgër de kanta mel ni al imaamu maalikum nanas imaamu daaril hijrati rahma wala d'abord al imaamu Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit alayhi ridwanul mannan moom dane li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy óom voilà óomu nit ki waa kooku óom yi booy julli fi ngay teg boo dee boo boo sëggee ah allahu akbar laata nga sami allahu liman hamida xam na ngay jël sa loxoy teg ko ci sa óom ñu ne rukba yooyu noonu loolu awra la moom al abu hanifa rahmatullahi alayhi mooy kon à partir mooy foofu awra ci awra yi la bokk voilà kanta el imaamu Malik rahmatullah alayhi mu ne moom mu loolu nag bu la waxee loolu xanafiya bi al imaam Abu Hanifa mooy kon da ngay commencer ci jumbax bi jëm foofu mooy rukba bi mooy óom yi ci la léegi al imaamu Malik rahmatullahi alayhi moom mu ne li nga xamante ne nii mooy moom li mu wax mooy e, jumbax loolu nekkul awra voilà mooy jumbax bi ci boppam loolu noonu du awra léegi nag am waaye al imaamu Shafi'i rahmatullahi alayhi moom dane li nga xamante ne nii mooy jumbax bi ak ñaari oom yi bëti oom yi loolu noon ci li gën a dëgër loolu noonu bokkul ci li nga xamante ne mooy awra waaye loolu dañoo wute ci al wax wal imaamu Shafi'i am na wax ju ne ci la kay am ñu wax ju ne noonoo bokku ci léegi nag loolu la kon nag mooy loolu mooy li nga xamante ne moo am léegi nag mu des bu dee jigéen gi moom mooy lépp mooy awra ba mu des li nga xamante ne mooy xar kanam gi ak tenq yi loolu am na waaye am na ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim yoo xamante ne nii ñoom dañu ne déedéet ku mel ni Seydina Abu Bakr ibn Abdirrahman ibn al ibn Hisham moom sët la woon ci ki nga xamante ne mooy al-Harith ibn Hisham mi nga xamante ne moom lañ gisoon keroog mu àndoon ak Iblis moom la ci xare mooy Suraaqa joroon forme Suraaqa walla al-Haaris ibn Hishaam nekkoon frère Abu Jahlin bi sëtam bi nga bokk nga xam daa bokk ci boroom xam-xamu fuqahaa ahlul Madina yu mag yi moom moomu di Seydina Abu Bakr ibn Abdurrahmaan moom dana jigéen moom léppam awra la même xatta weyi sax loolu awra la te loolu lu ñu soloo la nag ci kaw imaam lu ñuy nettali la di ko jële tamit ci al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhim waaye li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmat raxmatullaahi alayhim ñoom dañu ne xar kanam bi ak tenq yi bokku ci waaye kanta li nga xamante ne moo moo li ngay dégg léeg-léeg ñii firi laxdar yi daan tànk yi loolu ñoom ñoo ko ci boole waaye loolu moom kenn na ko ci boolewul tànk yi ci ci awra yi la bokk mooy ni jigéen gi amul droit loolu di feeñ ci moom rawatina sax même buy julli loolu warula feeñ ci moom kon nag mu ngi noonu nale léegi nag loolu daal ci gàttal mooy li nga xamante ne mooy ci awra yi ak li nga xamante ne nii noonu la léegi nag kanta bon am na yoo xamante ne wala baax na noonu <laughs> léegi nag kon loolu la dee mu des nag waaye léegi bu duñ ciy julli nu muy def mooy bu julli kooku nekkul ne da ngay ñëw boo terax laa yow benn mbir léegi yow sa kii yépp di feeñ non non da kii moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam doon digle bu kenn julli fekk yow tegoo dara ci sa mbagg yi voilà loolu da ko doon tere kon nag mbir maa ngi noonu la ngay sol loo xamante ne lu jot a jot la mu ngi noonu le wallahu ta'ala alam kon ci gàttal kon xam naa nag dañuy yem nii ci jotaay bii di ñëw